wa an asmaa binti yazid radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat marra alayna an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi niswatin fa sallama alayna rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'ala wa at-tirmidhi wa qaala hadiithun hasan wa haadha lafdhu abi daawud wa lafdu tirmidiyi rahmatullahi alayhima anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam marra fi lmasjidi yawman wa usbatun min annisaa'i qu'uudun fa alwaa biyadihi bittasliim kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah euh, mu ñëwaat ci chapitre bi ñu newoon ba léegi muy 137 téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar euh, euh, ci suñu jotaay bi ñu génn di wax baabu salaam salaami rajuli ala zawjatihi wal mar'a banim jeexe min maharimi euh, góor gi nuyu bu muy nuyu soxnaam jigéen goo xam ne ci koj armalam la ak koo xam ne ajnabiya la mooy du koj armalam wala ñu bari bi biñ gisoon bii weesu moo doon xadis numéro huit cent soixante-quatre mu ne woon wa an ummi haani in mu jële woon in haani faaxitata binti abi talibin radi allahu taala anha annaha qaalat ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yawma al-fath wa huwa yaghtasil voilà banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey nag comme niñ ko diggoon ñu war a gis hadis bu mujj ci buntu bi muy xadis bi nga xam ne romboon na ci xadis bi nga xam ne moo doon huit cent euh, cinquante cinq ci buntu chapitre cent trente deux baabu kayfiyati salaam muy xadis sayyidatu Asma bint Yazid dañu ne woon dina ñëwaat te foofu lañ koy gën a yaatale mooy bërëbam nag moo nekk nii. al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu ne waan Asma bint mu ngi jële ci soxna soo xam mu ngi tuddoon Asmaa di doomu Yazid radiyallahu anha annaha qaalat nee na marra romb na alaynaa ci ñun annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii niswatin fekk ñu nekkoon mbooloo ci ay jigéen ay jigéen mbooloo mu jigéen fa sallama alaynaa mu daal ñuy mu ne lii rawaahu soloo na ko Abu Daawud di al imaam Abu Daawud Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistaani rahmatullahi alayhi wa ak al imaam Abu Isa Tirmidi taalibiin bi wa qaala imaamu Tirmidi mu ne xadiisun xasan lii xadis la boo xam ne xasanun bu baax mu ne nag nii ma indi kaddu yi wa haadaa lafdu Abi Daawud lii nag mooy kaddu yi nga xam ne al imaamu Abu Daawud rahimahullahu taala noonu la solowee xadis bi waaw biñ ko doon gis huit cent cinquante cinq riwaaye imaam bi nga xam ne bu imaamu Tirmidi bi mu ciy teg nii moom la indi woon foofee mu ne waqaala al imaam at-Tirmidhi kon mi ko solowee dane xadiisun xasanun bu baax la mu ne wa haaza lafzu Abi Daawud kanta kaddu yi ma di nii nag <coughs> al imaam Abu Daawud moo ko solowee mu ne wa lafzu Tirmidhi kanta yi nga xam ne nag mooy kaddu yi nga xam ne noonu la ko al imaam at-Tirmidhi solowee mooy anna Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam marra fil masjidi mooy Yonent bi sallallahu alayhi dafa romb ci jàkka ji benn bés wa usbatun min an-nisa'i qa'ud benn mbooloo ci jigéen ñu ngi toog fa alwaa bi yadihi bi taslim mu daal di leen def signe junju leen ci loxo bi daal ci ak nuyu noonu la ko al imam abu abu isa muhammad ibn isa ibn sawrat at yi daal di soloowe léegi nag kon lii mooy xaris bu mujj bi kon wax nañ la fi mu romboon tey moo doon eh, yaatal buñ ko roona laatal léegi nag laaj bi mooy kon première taxrij bi defoon nañ ko ba passé mais ci gàtt lool léegi fii lañ ciy gën a yaatale mooy hadis bi est-ce que alhamdulillah al imam Abu Dawud ak al imam at-Tirmidhi kese ñoom ñoo ko solo ñu ne déedéet al imam Ibn Majah daal di na koy solo naka noonu sëriñu al imam at-Tirmidhi bi daal imam ad-Darimi rahmatullahi ala jami' al imaamu Abu Daawud rahimahullah mu ngi ko ndi ci awwalu kitaabil adabi baabun fi salaami ala nisaa mu ne haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usmaan Abu Bakr al-Kuufi al-Waasiti al-asl ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa Sufyaanu ibn Uyayna mu nekk ñu nettali mooy Sufyaan ibn Uyayna di Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaahu Abu Muhammad alkuufiyu almakki rahimahullahu taala an ibni abi husayn moo ko jëlee ci ibni abi husayn di abdallah ibni abdirahman ibni abi husayn ibni alhaaris ibni aamir ibni nawfal ibni abdi manaaf alqurashi annawfaliyu almakkiyu rahimahullahu taala sami'ahu mu ne dégg na ko min shahrin lii muy nekk jëlee na ko min shahrin ibni hawshab mu jëlee ko ci shahrin ibni hawshab al-ash'ari abu sa'id rahimahullahu taala moom nag daa bëri woon lu mu doon juum waaw ak lu mu doon def irsaal bon am na nag ci wax yoo xam ne boo gisee ca muqaddimatu imaamu muslim na ko imaam abu daawud soloo na wax jooju inna shahran nazakuh inna shahran nazakuh inna shahran nazakuh mooy gaa yi jël na ko gaa yi dal nañ ko daal am nuñ wax ci moom lenn ci boroom xam-xamu xadiis yi waaye loolu taxu ñoo jóg shahru ibn hawshab Euh, ku mel ni imaamul Buxaari moom daa rafetal ay mbiram voilà mais am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne ànduñu ci loolu nag baxs la boo xam ne euh, bu yaatu la boo xam ne boo demee ci kutubu mustalahul hadith dañ ciy taxaw wala ci nga xam ne ñoo gën a yaatal ci wàllu domaine bi ka muqaddimati imaamu muslim ana Shahr ibn Hawshab al-Ash'ari rahimahullahu taala moom nga xamante ne Shahr mi ibn Hawshab Eh, dañ ne moom eh, ad-Dimashqi mawla Asma bint Yazid ibn Sakan mii la woon voilà moo eh, Asma moo doon njaatigéem radiyallahu anha mu ne axbaratu yaqulu axbaratu Asma mu ne Asma bintu ibnatu Yazid voilà ibnatu Yazid lool ci riwaay imaam Abu Dawud muy Asma bint Yazid ibn Sakan ibn Rafi' ibn Imri al-Qays ibn Abd al-Ashhal Umm Salama ñi ne Umm Amir al-Ansariya al-Awsiya al-Awsiya ashhaliya almadaniya radiyallahu taala anha wa ardaha moo ne moo ko nett ne a marra alayna annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi niswatin fa sallama alayna noonu la ko alimamu Abu Daawuda daal di sorowe kanta alimamu Abu Isa at-Tirmidhi mu ngi koy indi ci abwaabul istizaan wal aadaab an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fi tasliim ala nisaa mu ne haddathanaa Suwaydun mu ne nettali ñu Suwayd Suwayd ibn Nasr ibn Suwayd al-Marwazi Abul Fadl at-Tusani si woon ci ash-Shah rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak mu nekk ñu xabaari mooy Abdullah ibn al-Mubarak ibn Waddah al-Hanzali at-Tamimi mawlahum Abu Abdirrahman al-Marwazi al-Khurasani borom kitaabu zuhd rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarana xabarana Abdul Hamid ibn Bahram di Abdul Hamid ibn Bahram al-Fazari al-Madaini nekkoon àndandoo ki nga xam ne mooy Shahr ibn Hawshab annahu sami'a Shahr ibn Hawshab bin mu ne dégg na Shahr ibn Hawshab al-Ash'ari mi ngi gisoon Abu Sa'id mawla euh, ki nga xam ne mooy Asma yaqulu mu ne sami'tu Asma bint Yazid tuhaddithu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam marra fil masjid yawman wa usbatun min an-nisaa qu'ud qaal wa bi yadihi bit-taslim wa ashara Abdul Hamid bi yadihi haaza hadiisun hasan qaala Ahmad ibn Hanbal laa ba'sa bi hadiisi Abdul Hamid ibn Bahraam an Shahr ibn Hawshab wa qaala Muhammad ibn Ismaa'iil shahrun hasanul hadiis wa qawwaa amrahu wa qaala innamaa takallama fiihi ibn Awn thumma rawaa an Hilaal ibn Abi Zaynab an Shahr ibn Hawshab haddasanaa Abuu Daawuud qaala haddasanaa axbaranaa an Nadr ibn Shumayl an Ibn Awn qaala inna shahran nazakahu qaala Abu Daawuud qaala nazakahu ay ta'anuu fiihi wa innamaa ta'anuu fiihi li-annahu waliya amra sultaan. voilà nii la ko al imaamu Abu eh, eh, eh, Iisa daal di solowee ah <laughs> Allah ah wooyu noonu Euh. Abu Dawud bi mooy Souleymane bokkul ak Souleymane ibn bokkul ak imaam Abu Dawud bii de bi borom sunan bi ci Souleymane ibn Aslam al-Balkhi al-Musahifi ah, moo doon wax ne inna shahra nazaku moo nekk imaam at di wax lool. léegi kon mooy nii la ko indee waaw mooy bi ñu gisoon ci hadith bi ba mu ngi ko njëkkee gis ci huit cent cinquante cinq bu imaamu Tirmidhi bii leen di woon te moom leen di waat ne wala bu Tirmidhi daal leen di nii. après mu di ci mu ne hada hadithun hasan moo tax imaamu eh, an-Nawawi eh, mu ne eh, wa qaala mu ne rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi rahmatullah alayhima wa qaala hadithun hasan hmm, après mu ne kanta wa Abdul Hamid Abdul Hamid nekkoon ibn Bahram sahibu Shahr ibn Hawshab mu defal taalibe yi ba Ibn al-Mubarak ba mu koy jàngal kii ba mu leen jàngal def ni signe buy wan yeneen saa saa nii la defoon loxo bi mu ne hada hadithun hasan mu ne qaala ahmad ibn hanbal mu imam ahmad ibn hanbal nee na la basa bi hadith abdulhamid ibn bahram anshar ibn hawsha mooy hadith bi euh, amul problème loolu la imam ahmad wax rahmatullah alayhi taalibin bi mu ne wa qaala muhammad ibn ismail di muhammad ibn ismail di sëriñ imam abu euh, tirmidhi di al bukhari rahimahullah mu ne shahrun hasanul hadith shahr euh, haditham baax na ko waa voilà wa qawwaa mu dëgëral amrahu waaw mu waaye nee na imaam al euh, Buxaari mu ne imaam at-Tirmidhi ne ko euh, Ibnu Awn nag moom moo wax ci euh, kii quoi nga xam ne mooy shahr mooy moo ko dugg daal ko voilà moom moo ko daal daal bon muy muy <laughs> mooy Ibnu Awn mooy Abdallah ibnu Awn ibnu Artaban Abu Awn al-Basri Eh, nga xam nañ ko doon woowe sayyidul qura hmm? moom moo dal daal sa Shahrimi eh, eh, moo tax moom la imaamul Buxaari ne moom moo wax ci moom ba pare ne <coughs> daal di nettali imaam at-Tirmidhi ne Ibn Awn moo wax ci moom summa rawaa an Hilaal ibn Abi Zaynab an Shahr ibn Hawshab man haddathanaa Abu Daawud qaala akhbaranaa an-Nadr kon haddathanaa Abu Daawud mooy haddathana rawa an Hilaal ibn Abi Zayd Shahr ibn Hawz après point imaamu Tirmidhi mu ne Abu Dawud biñ la waxoon sànq bokk ak sëriñam bii di as-Sijistaani kii beneen Abu Dawud la moom lañ la wax sànq moom ci boppam moom moo nettali eh, eh, eh, moom moo wax lii te imaamu Muslim noonu la ko solowee ci Sahih bi bim naan inna shahran nazako inna shahran nazako muy Sulaymaan Abu Dawud Sulaymaan ibn aslam al-Balxi eh, mooy taanu fiihi ya am nañu ko dal mu ne nag li tax ñu dal ko du dara lu dul innama waliya amru amra sultaan ndax daa yoroon li nga xam ne mooy mbiru doon jiite mbiru eh, looloo taxoon gaa yi daal di koy dugg bon waaye boroom xam-xam yi am na ñoo am ne défendre nañ ko waaw waaw ñoo am défendre nañ ko ne waaye yow im li wax ci moom teguut fen ak geneen ñi ñi koy dal yépp loolu yépp luñ mën a seetaat la <laughs> waaw yooyu yépp euh, yu ñu war a seetaat la quoi waaw loolu waaye loolu lu ama am solo la <laughs> kon mu ngi noonu inna shahra nazaku ah. ibnu Qattan moo doon wax ne ibnu al mu ne man di dégguma moom moo défendre Shahr moom ne man dégguma ci ñi koy doyadal benn lay bu tegu waaw waaw am na ñoo xam ne dañ koo dugge ne parce que da doon sol comme solu euh, soldat yi waaw te tamit nee nañ bon moom da doon dégg ay dégg mas nañ ko bett muy déglu ay way quoi <laughs> waaw waaw ah, ba pare euh, ci liggéeyam ba mu newoon administrateur gi mu ci doon def ah, mu ne lii fa am fa immalaayu so yii nii yépp su waa wérul wala nekkul loo xamante ne daa génn ci loo xam ne lu luñ koy jame la nettal yi ñuy wax yooyu dëgërul waaw <laughs> mu ne li gën bon nag yi ñu wax ci moom mooy yarwul munkaraat an siqaat waaw waaw mu ne lool bu dee bari na ci moom day rotta lool dara la kiy demewul noonu voilà <laughs> en tout cas Shahr ibn Hawshab rahimahullah kon hadith baa ngi noonu nii la ko al imaamaani soloowe léegi nag mu des nag masala yi nga xam ne moom lañuy ñuy tëje buntu bi te tamit mooy masala bu rëy bi nga xam ne moo nekk ci buntu bii nga xam ne mooy jigéen est-ce que góor mën naa nuyu ab jigéen boo xamante ne nii ab góor mbooloom jigéen wala jigéen ñoo xam dañu koj armalam gis nañ bu dee koj armalam loolu yomb na loolu mën naa di gis nañ tamit yaay Ummu Haani ñëw na nuyu yonent way saa sam te du du koj armalam waaye ci présence sayyidatu Fatima radiyallahu anha moo tax ñu doon wax in aminatil fitna bu doon ci ci ñi nga xam ne xàqu ñu ci des ñu dul ko dul yonent bi alayhi salaam ak jigéen ba nga xam ne sayyidina Sahl ibn Sa'd nee na ba mu doon toggal dañuy ñëw àjjuma yi di ko nuyu voilà léegi fii sayyidatu Asma na ne yonent salaam moom moo ñu romb ñu nekk benn mbooloo ci jàkka ji mu nuyu ñu léegi hadis bii nii hadis bii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ku mel ne al imaamu Nawawi mu ne in kunna nisaa'u jam'an voilà bu dee jigéen ñi léegi mu ngi traité masala boobu te tamit hadith bi day leeral ne loolu mën naa nekk samp gi imaamul mooy likkaale bi imaamul Nawawi tudde bunt bi ne possibilité nit ki di nuyu euh, góor gi di nuyu soxnaam jigéen goo xam ne ci maxaarimam yi la bokk wala koo xam ne étranger la waaye étranger yoo xam ne bu dee ragal lawul fitna te ñoom itam ñu mucc ci chart boobu mooy bañ a ragal fitna waaw léegi mu ne moom al imaam al xaafizu an-Nawawi bi muy eh, wax ci domaine bi ci wàllu ci al minhaj eh, rahimahullahu taala mu ne in kunna nisaa'u jam'an sallama alayhinna waaw mu ne bu dee jigéen ñu bari la góor gi mën naa ñëw nuyu leen wa in kaanat waahida sallama alayha an-nisaa bu dee nag benn jigéen la moom kese nga romb wala moom nga romb mu toog loolu jigéen ay jigéen romb ko waaw ñooñu mën nañ koo nuyu moroomu jigéenam ko moom waaye góor gu ko mën a nuyu mooy wa zawjuha wala jëkkëram bu dee jëkkëram a ko romb wala moo ko fekk mën na koo nuyu wa sayyiduha wala bu dee jaam la ki nga xam ne sangam la moom ndaw soosee mën na koo nuyu wa xaa ki nga xamante ne wa xaa ki nga xam ne ko armaalu ndaw si moom mën na koo nuyu sawa an akanat lii nag moo xam akanat jamila amu ghayraha moo xam ndaw si scientifique na wala scientifique wul mooy ndaw si rafet na wala rafetul moo ci yem voilà mu rafet wala mu ñàkk rafet du ci dara ñii ñëpp mën nañ koo nuyu jigéen ñi moom mën nañoo ñëw nekk mbooloo nuyu ko waaw wala koo xam ne jëkkëram la walla bu dee jaam la ki ko moom wala ki nga xamante ne ko armalam la comme frère am mën na koo nuyu waaw wala doomam wala yooyu waaw mu ne wa amal ajnabi kanta góor bi nga xam ne nag ndaw si moom góor gi étranger la ci ndaw si ah man na koo denc de man na koo naka xadde man na ko naka xadde waaw man na ko ziwaaj saway léegi kooku nag mu ne wa amal ajnabi fa in kanat ajuzan bu dee ne ndaw si daa nekk koo xam ne màgget la la tustaha ah nit ñi nekkatuñ di ko xemmem istahabba salaamu alayha bu boobaa góor gi sopp nañ bu rombee jigéen bu mel noonu am màgget ab mère boo xam ne moom mère bu magee magee magee boo ko rombee sopp nañ nga nuyu ko wastahaba laha salaam alayhi ko mère bi bu rombee góor googoo benn góor moom itam euh, daal dina ñuy euh, sopp mu daldi di koy nuyu waman sallama minhuma képp ku nuyu ci ñaar ñi waaw ab màgget la bu ko benn góor rombee sopp nañ góor gi nuyu ko moom bu rombee benn góor mu nuyoo mu ne képp waman sallama minhuma ku njëkk a nuyu ci ñoom ñaar lazima day war al aaxar keneen ki radda sala raddu salaam mu daal di fay nuyoo wa in kaanat shabba léegi nag mu des waa léegi nag bu dee nag ah ndaw si du màgget de waaw jeune la aw ajuzan wala mag la sax waaye tushtaha de ah moom am na la ñuy xeb ci moom de gone yi yóbbaluñ ko lu bari ni moo leen mag waaye mag la waaye <laughs> ah, nit ñi dañ koy xemmem de mu ne bu boobaa lam yu sallam alayha kooku wala lam yu sallim góor gi du nuyu ku mel noonu ah boo rombee étranger jigéen boo man nga koo takk mu nekk jeune bu ko nuyu waaw wala mu nekk même bu dee mag la ab jeeg la boo xamante ne nii sawaay ah mage na waaye ah dese mbir de bu boobaa yu ko nit ñi xemmem mu ne ko bu ko nuyu waaw waaw lam yusallim alayha al ajnabi walam tusallim alayha non seulement ndaw si bu mu nuyu bu dajeeg benn góor boo xam ne mën na koo takk wala waaye it góor gi bu mu ko tombee bu mu ko nuyu wa ci ñoom ñaar keneen ci nag comme góor gi nuyu ndaw su mel noonu wala ndaw si nekk étranger waaye jeune la wala mu nekk koo xam ne ko ñuy femme mu nuyu benn waaye bu mu dajeel bu moo xam xam na ko xamu ko <laughs> lam yastah <laughs> jawaaban kooku moom euh, euh, yelloowul mu koy nuyu wa yukrahu mooy bu fafayul dara lu ci nekk kenn du ko ay raddu salaam farata la de waaw nuyoo ifshaawu salaam sunna la waaye fay ko nag farata kenn da da que non fitna la wa yukrahu te dinañ si raddu raddu jawaabiya mu koy mu koy delloo nuyoo mu ne hada al imam an-Nawawi mu ne mazhabuna lii mooy suñu mazhab wa mazhabul jumhur mooy mazhabu borom xam-xam yi lépp ci borom xam-xam yi mu ne kanta wa qala rabi'atu kanta rabi'a ibn abi ibn mooy rabi'atu rabi ra'yi muy sëriñ imaamu Malik bi mu ne la yusallimu ar-rijalu ala an-nisa wala an-nisa ala ar-rijal mu ne wa hada ghalat rabi'a moom dane te lii mu ngi ko teg ci waxu ba nga xam ne moom boo fàttale foofu li jëlewoot Yahya ibn Abi Kathir ñoo bokk wax rahmatullah alayhima ñoom ñaar kene mooy moom da ko nettali woon mais ah man de jote naa ne góor ñi duñ nuyu jigéen ñi jigéen ñi duñ nuyu góor yi imaamul alxaafis na xajar ne loolu la imaam al Buxaari yi bëgg dàq ci li tax mu tag teg bunt bii ne possibilité góor ñi di nuyu jigéen ñi jigéen ñi di nuyu góor ñi indi ci ñaari xadiis yi ñu tuddoon bii bees mu ne nag loolu nag Rabi'a wax moom loolu moom xalat njuumte la ko wax lan la mën a waxe loolu ci luñ joyal góor ñi duñ nuyu jigéen jigéen ñi duñuy mu ne wa qaala al-kuufiyuuna kuufiyuuna yi waa fuqahaa waa kuufa rahmatullah alayhim nee nañ laa yusallimu rijaal ala nisaa waaw idaa lam yakun fiihinna mahram waaw ñoom dañ ne góor ñi duñu nuyu jigéen ñi bu dee ne nekkul ca biir jigéen ñi ñuy nuyu mbooloo seen benn mahram waaw waaw bu dee moom wala moom mu nekk kenn ci seen mahram yi waaw góor ñooñee bu boobaa mën nañoo nuyu ñoon sinon non waaw <coughs> moom loolu lool la wax a wax a wax hmm? léegi al imaam al xaafid ibn Hajar rahimahullahu taala eh, bi muy sara xadiis sayyidatu Aysa biñ la waxoon ne booba de bañ koy gis manoon nañoo gis masala bi mooy bi mu naan ko Jibriil a ngi yaa Aysatu yonent bay saa saam ne ko Aysa haadaa de ne ko Jibriil a ngi nag waaw yaqra'u alayki salaam waaw Jibril la ngi di jàng ci yow nuyoo mooy mu ngi lay nuyoo waaw yaa ngi fàttale ko xadiis boobu 852 chapitre 132 waxoon nañ mënoon nañ ko gis léegi masala yooyu yëpp waxoon nañ la fii lañ koy dajale moo bu sayyidatu Asmaa bi radiyallahu anha bi muy sarah xadiis boobu al imaam al xaafiz al Buxaari ibn Hajar rahmatullahi alayhi mu ne muy traité euh, sujet bi mu ne wa qaala ibn mu ne al imaam ibn Battaal al Maaliki rahimahullah nee na an al Muhallab di toxal di jële ci al Muhallab rahmatullah alayhi ma mu ne salaamu rijaali ala nisaa wan nisaa ala rijaal jaa'iz idaa aminatil fitna waaw mu ne góor ñi di nuyu jigéen ñi wala jigéen ñi di nuyu góor ñi loolu mën a nekk la bu wóoree ne ah mooy wóolu nañu fitna waaw muy fitna ju leen di tàbbal ci njaaloo ak def loo xam ne lu ñuy xaraamal la ci diggante ñaar ñu takkantewul mu ne waaye farraqal malikiya kanta ngiru maliki yi maliki yu ne yi muy maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo taqale bayna shabba wal ajuz ñoom dañ ne non loolu ça dépend waaw bu dee jeune la diggante koo xam ne ndaw la boo xam ne ay ndaw la de jànq la ak ki nga xam ne màgget la lan moo tax saddan li darian ngir tëj bunt boo xam ne dalay jëme ci mbon jëmale ci fitna jëmale ci yoo xam ne njaaloo ak la jëm ci yu mel noonee ak bakkaar yooyee mu ne ah waaye wa manaa minhu Rabi'a mutlaqan gis nañ ko sànq ci waxu imaamul Nawawi mooy Rabi'a ibn Abi Abdirrahman nekkoon sëriñu imaamu Maalik rahmatullah alayhi moom dane loolu moom ma ne góor ñi jigéen ñi ñaari côté yëpp dafa da dañoo tere ñu leen di duñu nuyonte mu wa qaala al-Kuufiyuuna lii it imaamu Nawawi waxoon na ko sànq laa yushra'u lin-nisaa ibtidaa'u salaam ala ar-rijaal li annahunna min muni'na min al-adhaan wal iqama wal jahr bil qiraa qaalu wa yustasna al mahram fa yajuzu la salaamu ala mahramiha voilà mu ne kanta fuqaha waa Kuufa yi dañ ne noo daganut yoonalu jigéen ñi ñuy tàmbali di nuyoo ci góor ñi di leen njëkk a nuyu ndax ñoom dañ leen a tere ñu ñu nodd bu dee yow nodd lañ ko tere ne ko bul nodd bul iqam waaw waaye it bul jàng alquran alquran di jàng alquran di ko wax ci kaw mu nga xam da ngay julli wala julliwoo kon nag lan la ñuy may mun taxaw di ko wax ci ñoo xam ne ay ajnabiya lañ ñoo xam ne du moom ajnabiya la ci ñoom ñoom itam ñuy ajaanib ci moom mooy ay étranger lañ ah man nañoo dencante loolu na la ma ne nekk mu ne ñoom nag ñu ne wa yustasna dañ ciy seppee al mahram ah wa yustasna al mahram fa yajuzu la salaam kanta ki nga xam ne moom góor ñooñu ñu tere lool nag mooy ki nga xam ne koc armal la ci ndaw si wala jigéen ñooñee loo kooku moom dañ ko ci génne taxul ñuy wax ñun kuu fiiwu na yi waaw kooku fa yajuuzu mën naa nekk lahaa moom assalaam mu nuyu ala mahramiha ci ki nga xam ne koc armalam la mu ne qaala al muhallab al muhallab nee na rahimahullah wa hujjatu malik mooy malik yéeg ak ñi ànd ak seen imam bi imam malik ci wax jooj mooy def teqantal digga shab ak ndaw si nga xamante ne dafa ndawe ak ki nga xamante ne màgget la eh, ñu ne bu dee màgget mooy kooku mën nga ko nuyu bu dee jeune la nag géet bu ko nuyu de bu dee jeune la moo xam ñoom nag moo xam rafet naag rafetu la ci yam jeune la kese te imaamul xaafis di leen di léegi beneen wax hmm? moom mu ne nag eh, lay bi nga xam ne mooy xadiisu Maalik mooy xadiisu Sahl mooy xadiis Seydina Sahl ibn Sa'd bi ñu gis ci bunt bi bi njëkk a gis 863 mu ne kanat fiina imra'a wa fi riwaya kanat lana ajuzun ta'khudhu min usuli silqi fatatrahuhu fi lqidri wa tukarkir habbatin min sha'ir fa idha sallayna al-jumu'a insarafna nusallimu alayha fa tuqaddimuhu ilayna mu ne hadis bi mooy li nga xam ne mooy layam hadisu sayna Sahl ibn Sa'd ne ñun de mooy bi naan dañ doon bég bésub àjjuma dama am benn jigéen am ci benn waaye benn màgget boo xam ne moo ñu doon defaral plat bi daal ci gàttal toggal ñu bu buñ jullee àjjuma ba pare ci ak yonent saa salaam daal di dem nuyu ko voilà kooku ajuuz la mooy bu dee kooku garaawul ndax aminatil fitna voilà mu ne loolu mooy layu Malik ak imaamu Malik ak ñi nga xam ne ñooy taalibi mi ñaan ak moom rahmatullah fa inna ar-rijaala alladhiina kaanu yazuuruunahaa wa tut'imuhum lam yakuunuu min mahaarimihaa ndax jigéen ñooñee doon lekk ci ñëw ci moom di ko nuyu mu leen di jox ñu lekk ndaw soosee bokku ñoon ci ma xaarim manuñu ne man nañ ne am nañ ci bokkoon waaye du ñëpp voilà ndax moom ci banu da la bokkoon kon mooy manoon na nekk ne waaw kenn la ci ñoom waaye am na ñoo xam ne seen mahram la mais du ñëpp voilà te pourtant ñu ngi ko doon nuyu mu ne wa qaala tawal yi loolu daa bëgg a wax ne moom nag daa dàq nañ du nekkuloon ma xaarimam kon bu boobaa mooy kon ay ajnabiya lañ mais ko ki ajuuz la màgget la moo tax voilà mu ne wa qaala al mutawalli al mutawalli rahimahullah moom nee na imaamul hafiz ba léegi ibn hajar rahimahullah in kaana li rajul kii beneen teqantal bu gën a fin euh, bu maliki moom diñ def simple na ndax ndaw si jeune la wala du jeune bu dee jeune la yow bu ko nuyu wala même bu dee mbooloo ngeen baleen waaw bu dee nag ki nga xamante ne mooy du jeune màgget la ko mën na nga koo nuyu mën ngeen ko nuyu mu daal mutawalli nee na in kaana li rajul rahimahullah bu dee góor gi daa nekk daa am zawja soxna aw mahram aw ama fakar rajul limaar rajul bu dee góor géeg soxnaam ak koo xam ne koc armalam la comme rakkam wala magam bu jigéen wala doomam aw ama wala boo xam ne jaam bu jigéen bu mu am fakar rajul limaar rajul kook mooy góor ak góor buñ dajee ni ñu nuyooyu c'est mooy amul dara luñ ci sip wala luñ ciy tere wayen kaarat añ na biya mais bu dee nag ndaw si moom étrangère la mooy bokkal ak waa ji de mën na koo denc nudira dañuy da nazara waa ji day xool in kaanat jamila bu dee ndaw si scientifique na mooy rafet na yaxaafu ragal na al iftinaan al iftitaan mu daal di fitnawu biha ci li nga xamante ne nii mooy ci ndaw si bu ko nuyoo ah, ak bu koy fay mu fitna mu am lu mu jur ci moom lam yushra salaam kooku yoonaluñ ko muy nuyu labtidaa an wala jawaaba du saagante ne moom mu njëkk nuyu wala ndaw si bu ko njëkkee nuyu bu mu fay bu mu fay de moom bu mu njëkk nuyu waaye bu ko ndaw si njëkkee nuyu bu mu fay waaw waaye falaw moo tax mu ne falaw tada ahaduhuma kuriha lil axar ar-radd ñoom ñaar nag muy ndaw si wala keneen ku ci ak jeune bi ku ci wala góor ki ku ci njëkk nuyu sa moroom sig nañu keneen ki di tontu li imaamul Nawawi waxoon na lu mel nii léegi wa in kaanat ajuzan waaye bu nekkee ki nga xam ne mooy màgget la laa yuftananu bi laa yuf laa yaftatinu biha waaji du ci amee fitna jaaza koog mën na koo nuyu wa xaasilul farqi mu ne nag boo gisee daal ni ñu mën a tënki tàqale bi bayna hada waxu wal mutawalli wa bayna al malikiyati ak ma waxu maliki yi ñu romb léegi mooy tafsilu fi shab bayna al jamal wa adamihi bu dee maliki yi ñoom xooluñ ci ndax jeune bi ndaw si nga xam ne ndaw la jànq la est ce que dafa rafetum déet xooluñ ci lool moom bu dee ndaw rek bu ko nuyu yow ah saddan li zarian di ngir tëj loolu alors que wax bi al mutawalli mooy dañuy xool du jënd kese dañuy xool est-ce que rafet na wala déet bu rafetee ah bul nuyu bu rafetul nag garaawul mën nga nuyu <laughs> ndax fa innal jamaal ndax moom ci wax bi mooy ndax taar kat mazinatul naan ndax taar moom ah lu ñuy njorte lu ñuy lu ñuy fitna luy fitna laate góor la de xilaaf yi lu wuteeg mutlaq shabba buñ nee rek euh, buñ joyalee nekk jeune ndax nekk jeune moom mën naa nekk jeune te du nekk koo xam ne ku scientifique la ku rafet la kon niñ ko xamee waaw kon nag mooy différence bangoog diggante waxu al mutawalli ak maliki yile mu la faw ijtamaa fi l majlis rijalun wa nisaa jaaza salaamu min al janibayni inda amni al fitna bu dee nag ay góor ak ay jigéen ñoo daje ah? loolu euh, mën nañoo nuyoo bu dee ne ci ñaari côté yëpp ku ci nekk mën naa njëkk a nuyu sa morom te keneen ki boobaa day fay bu dee ne inda amnil fitna bu dee ne eh, daldi di nañuy wóolu tàbbi ci li nga xam ne mooy fitna kon gis nga masala baa ngi waaw gis nga ñun dañu naan ay maliki lañ en tout cas ay sénégalais <laughs> kon wallahu taala xoolal rek est ce que lii takkoo nañoog lii yow bu dee lii xam gisoon nañ fi am na xadiis yu ñu rombal imaamu Nawawi naan waxuma la loolu mais dara gis nga ki nga xam ne góor gi xamante ne nii daa nekk amrad mooy ci nga xam ne góor la jeune la bu rafet nii amul sikkim ba pare kii bi liis bu rafet kooku noonu sax yow ku mel noonu boo dajeeg moom foo xam ne yéen kese la bu ko nuyu waaw parce que kooku fitnaam mën naa gën a garaaw ndax ñoom ba ne léegi xam nañ lu tax ñoom ñu doon wax lool ak fitna yi góor jigéen gi nga xam ne moo tax loolu xamoon nañ lu tax ñu doon wax loolu ñoom saddan li darian bu dee ne kook lañ lay wax bu ko nuyu lan ngay xool ay jigéen ñoo xam ne danga leen di apprécier lool ah non moom vraiment vraiment lal naa bay lal <laughs> non lal moom wax naa la képp koo xamante ne yow yemoo yow premièrement ndaw si ngay lalal mooy solo na ba kii ba parfois wut sol lu ma kii maquillé def lépp romb la du sa rakk du sa dara du sa kii nga man koo denc naan ko ah non jongo ma nag ah non non non non non mais Aïcha waa Aïcha non saa yi ah yow Adam waa yow tey moom tàng na yow moom yow moom de toute façon tàbbi nga ci lu xaram loolu moom laa ma xaalata moom tàbbi nga ci lu xaram loo xam ne kenn mënu la koo expliquer non lal naa moom képp ku ko wax wax nga lu tàbbi nga ci lu xaram ci koo xamante daganu la. <laughs> ah bu dee sa soxna waaw lalal ba tëdd ci suuf waaw <laughs> lalal ba jaaxaan laa wax <laughs> loolu moom daa baax parce daa rafet waaw apprécier foofu lañ la wax nga apprécier mais pas ngay apprécier ay soxnaay li ci gën a ñàng nag ay jàmbur yow soxnaay jàmbur nga ñëw daan ah non nag madame non madame nag vraiment tey moom tay tay non tay tàng nga nag non non ñun duñu seet sax yi ñuy wax fii mu ne am na ñoo xam nañ naan mais saa yi lii muy wax nii lii muy dénoncer ban problème a ci am ma la waaw parce que mbon moo tas ci suñu biir ma ne ma saa yi sa kàddu na ma ban rëy mbon ak banaliser lu baaxul moo tax ba daanaka dañoo judd nekk ci loolu miin ko miin ba kuy wax lu wuteeg loolu ñu jàpp ne kii ab extraterrestre la du ma extraterrestre lenn la mooy li alquran wax li yonent bay saa saa wax yow alquran nañu yéen ñi gëm yàlla qul lil mu'minina yaghuddu nañuy sadd waxal yow yeneen saa saa way ngëm yàlla ñuy sadd seenu bët naka noonu jigéen ñi noo nee yow defoo ci dara ñuy wax nga ñëw ba jàll ci li gën a yées ba pare jàpp ne sa ay dara new ci si daraa ngi ci kay si ngandum problème moo ci nekk waaw ndax dañoo miin mbon waaw kese ñu banaliser ko ba ñu jàpp ne lool mooy li jaadu waaye dara la jaaduwul waaw laa yastawi alxabiis wa tayyib walaw ajabaka kasratul xabiis la borom bi wax yeneen saa salaam gis nga moom lu baax ak lu bon moom mënuñoo yem non mënuñoo yem li digle ko ak suñu caaxaan yi ñu miin loolu mënu yem <laughs> waaw walaw ajabaka laa wax même bu dee ne daal dina leen yéem ah kasratul xabiis waaw même bu dee ne li bon daa baree baree baree baree baree baree baree baree ba yéem la loolu ma ne manu la lu baax waaw mooy miin lu bon du tax a tax a tax ba lu bon loolu baax ah. waaw tan moo la defi fii mu ne naan sàngara comme que buñ ko miinee ci mu dëkk di ko naan di ko dogal di ko def ba daanaka génération yu yu juddu dañuy ñëw fekk ñëpp presque di naan est ce day tax ñu ne bon léegi xam naa sàngara ni mu gravé woon waratul a gravé noonu kan moo la ko wax wayo gaaw gara du ci dara <laughs> moo gi nii yëpp ñuy wax ak ay ay lal naa yi yëpp a ci yem képp ku gisum jigéen boo xam ne du sa soxna du sa sœur du sa yooyu nga ne ko lal naa moom tàngi tam bi nga ci lu xaram par yow ñu xam ne loolu sa gën ngay lal wayow <laughs> comme que dañ koo miin <laughs> mooy miin bon kepp par fi nekk <laughs> yow ñii ñu ngi la naan yow ma yow Maalik yi rahmatullah alayhi eh, bu dee jeune la bu ko nuyu waaw bu dee jeune kese yow jigéen bi jeune la rek boo ko rombee bu ko nuyu waaw saddan li zariya nga naan la ñun saa yi ñu naan boo gis ñu naan ñun njiiru Maalik lañ ne yow da ngaa xam njiir bi nga ne yow yow loolu sax dalaa intéressé wul ñooy dañuy fontoo affaire yi ci bu leen neexee rek lañ koy tudd mais mais mais mais ñooy dañuy font quoi voilà <laughs> kon loolu yëpp gis nga laxisme googu lu ñu war a lijjanti la waaw moo tax comme li ma la waxoon nag mbon yu bari fa la jóge waaw waaw yu bari yu yàqute yu bari yu ci xew ci société bi ci loolu la jóge banaliser yooyu njaaloo tas yooyu bari ñu nekk ci nag waaw jaxasoo askan yoo xam ne kenn xamul nu mu demee waaw ñuy askane li ñoom diw diw alors que dara lañ bokkul tus waaw ka ko defa ngi fee ne lëng wala fii di xoole laa wax nekk ci ay mbiram lu tax ndax banaliser yu mel nii waaw nag nañu dellu waay ci sunna waaw waaw nañu dellu ci sunna nañu dellu ci njàngaleem alquran ak sunna laa wax <laughs> nga bàyyi banaliser lu baaxut waaw léegi nag loolu li ci gën a yées mooy bu dee ustaas yi ci boppam ñooy lal waaw ustaas bu lal moom léegi parce que ñun yi dañ naan parce que ustaas di woo ko wax wala ñoom Serigne diw waaw waaw nan ngay waxe sa yëfi caaxaan nga naan ñii li ñu li ci jekk na <laughs> yow koo xamante ne nii solut lu baax nga ne sa jekk na nu mu jekke waay <laughs> yàlla dana ngay ustaas yow ñii li ñu sol seen yére yi ci doole ji la yem mooy rek sol yére wolof quoi <laughs> yére wolof moom dañ naan waa ji solu na ndaw si solu na ba kii tagalu tagalu moom bokkul ak l'islam alquran ma solo wax tagalu tagalu say nopp a ngi feeñ sa sa sa bopp bi yenn karaw yeeg yu baree ciy feeñ ca kaw daal nga ko teg waaw ta daal yooyu day seere en plus mbir mi teg ki doole yi <laughs> waaw fa lay fa la affaire bi marché bi yem waaw doq gi yëpp di feeñ def benn demi-cercle par yére wolof la nga ne nga ne nga ne or bi yëpp di feeñ di nes nesi nga ne léegi ak par point yëg yëpp après nga ne nga ne nga ne jekk na wala euh, doo bàyyi wax lu amul jekkut wayew génneen moom nga naan jekk na <laughs> lool loolu al islam digle waaw yooyu gaa yi jàpp ne buñ nee sol sol yére bu baax ñu ne aywa solal yére wolof déet yére wolof ça dépend bu dee moom ni ñu ko miine moom loolu moom alxuraan waxul loolu <laughs> waaw wa waxul loolu waa en général nag ñoom nag ñoo tane ñi nga xam ne defuñu ko moom ñoom moom ñoo tane borom mini yéeg borom euh, jumba xaawut yi moom ñeewa leen tane waaw loolu moom kenn kenn man manuñu ne <laughs> ñoo yem waaw mais dañ laa bëgg a wax pour mieux faire quoi dañ laa bëgg a wax pour mieux te nag dafa boo fi dara ah waaw ah, boo fi solee yére wolof rek génni noonu jàpp ne defagoo fi tous ah ba léegi yow defagoo i wamaa qadarullah haqq qadr waaw ah, yéen ba léegi li leen yàlla dëgg nattu ngeen ko dëgg-dëgg ah non kon nag loolu dafa am solo quoi yii dafa am solo loolo loolo lool kon al imaamul xaafidu an-Nawawi xadiis bii mooy xadiis bi nga xam ne moom la ñu waxoon ñu la gis te mooy bu mujj bi waaw ah, ci bunt bi